waan saalim bni abdillahi bni umar bni alxattaabi radiyallahu ta'ala anhum an abiihi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ni'ma rajulu abdullahi law kaana yusalli min al-layl qaala saalim fakaana abdullahi ba'da dhaalika laa yanaamu min al-layli illaa qaliilan muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu an-nawawiyu rahimahullah muy ñëwam ñun ba léegi ci bunt bi bu am solo bi nga xam ne moom lañ nekk boobu ba léegi eh, mu ñëw di ñu indil xadis boo xam ne xadis bu bees la ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadisu saydina mawlana ali ibn abi talib asadullahi al-ghalib lañ mu jëwoon a gis mu doon xadis mille cent soixante et ci suñu chapitre bi baabu fadli qiyaamil layl di wax ngëneelu bunt bi wax ngëneelu euh, di julli di julli guddi euh, mu doon xadiis kon bim na woon waan aliyin radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tarakahu wa fatimata layla fa qaala alaa tusalliyaan voilà loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis bi muy mille cent soixante-deux mu ne wa an Salim ibn Abdillah mu ngi jële ci Salim di doomi Abdillah ibn Umar Abdullah di doomi Umar Umar di doomi Seydina Umar di doomi al-Khattab ah muy doomu al-Khattab radiyallahu anhum Salim baay ji Abdallah ak maam ji di Seydina Umar radiyallahu ta'ala anil jami' an abihi salim di jële ci baayam bi abdullah ibn umar radiyallahu anhu bi def sallallahu alayhi wa sallam nee na ni'ma rajul ëskay góor ga ëskay xam ne mooy abdallah mooy abdullah ibn umar mooy abdullah di doomi umar waaye law kaana cëy bu doon ne nekkoon na yusalli di julli min al layl dara ci guddi gi ay am na lu muy naafila yu muy def ci guddi kon mooy kon day gën a baax ne baax na ba pare waaye cay waaw léegi nag mu ne qaala Saalim doom ji di Saalim ibn Abdillah radiyallahu anhuma mu ne fa kaana Abdullah looloo taxoon ba Abdullah di sama baay de hmm, radiyallahu anhuma ba'da zalika ginnaaw bi ko di déggee lii yonente bari sar sam wax nan la ko déggee daf ko wax directement loolu dinañ ci ñëw bu ñuy def taxriij bi léegi est-ce que sam daf ko ko wax mushafahatan wax ku ko mu dégg ko déet loolu dinañ ko gis léegi insha allah mu ne ginnaaw loolu laa yanaamu doonu loon nelawati minal layli ci guddi illaa qalila lu dul lu néew la doon nelaw finalement <laughs> mu jóge ba mu déggee lii mu bàyyi nag nelaw yu bari guddi gi yëpp bàyyi guddi gi bàyyi eh, naafila mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamu al Buxaari waaye naka noonu mbokkam mi al imaamu Muslim taalibeem Abul Husayn rahmatullahi alayhima daal nañ koy bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet hadis bi al imaamu Ahmad seen sëriñ solo woon na ko ci lu jiitu waaye na ko noon al imaam Ibnu Maaja al Qazwiini al imaamul Buxaari da ko indi ci bërëb yu bari eh? indi na ko ci bërëb yoo xam ne yu bare bare la indi na ko ci ñu njëkkee indi mooy baabu tahajjudi bil layli baabu fadli qiyaamil layli après mu indi ko baabu tahajjudi bi layli ba léegi baabu ci foofee e, e, e, baabu fadli man te man mu ne buntu ngëneelu bi wax ngëneelu ki nga xamante ne nii man ta'arra min al fa salla voilà indi na ko foofule indi na ko tamit ci beneen buntu moom al imaamu al xaafidu al buxaari rax ci kitaabu ta'biir indi na ko foofule ak yooyu. kon moom nag nañ jël bi ko fi mu ko njëkkee indi muy euh, baabu tahajjud bi layli baabu fadli qiyaamil layl mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad mu ne nettali ñu suñu sëriñ bi Abdullah ibn Muhammad di ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari gënew siiwoon ci al-Musnad moom nii mooy al-Musnidi nga xam ne moo doon kilifaay waa wara an-nahri bila mudaafa <laughs> moo doon seen kilifa ëppoon fa xam-xam ci loo xamante ne nii kenn du ko e, amul amul lees ci jañante voilà comme li al imaam al Haakim waxoon ne mooy imaamul hadiis ci jamonoom dima wara an-nahri la nekk ca gannaaw nahr ga bila mudaafa wa huwa ustaadul Buxaari te mooy sëriñ imaam al Buxaari moo imaamul Buxaari e, e, mu ne al Hasan ibnu Shujaa rahmatullah alayhima dana ma min ayna yafuutuka alxadiis ne ma yow Buxaari na Muhammad ibn Ismaayil yow fan la la benn xadiis bi rëcc waaw waqad waqa'ta ala hadha al kanz yaani al musnidin alors que borom bi xéewani la nga am accès ba jote yi li nga xam ne mooy trésor bu rëy bi nga xamante ne mooy al musnidi mi di Abdallah ibn Muhammad al musnidi al Ju'fi al Bukhari rahmatullah alayhi kon si moom la ko jële qaala mu ne haddathana nettali Hisham muy Hisham ibn Yusuf as-San'ani Abu Abdirrahman al-Abnawi newoon li nga xam ne mooy juge waa San'a rahmatullahi alayhi al-Musnidi nag moom mu ngi génn àddina li nga xamante ne mooy la deux cent vingt-neuf voilà loolu nanga ko fàttewoon kanta Hisham rahmatullah alayhi moom mu ngi gane àddina un an avant imam Zuhri di génn àddina <laughs> fay addeet yow kay xam ma ma lay bàyyi wax kay yi mën a duubul kal la parce que foog ma xam kon imaamu Zuhri kañ la génn àddina te loolu man bi ñoom ñenn jàpp naa ko ah, yow tout le temps ñu wax ko xanaa <laughs> cent vingt cinq yi cent vingt quatre la juddu génn àddina la cent quatre-vingt-dix-sept ti fayi rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Ma'mar mu ne gi ñu xabaare mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa rahmatullahi alayhi hmm? moom mu ngi gane addina quatre-vingt-seize génn addina la cent cinquante ci wute bu ci am wa Ma'marun wa waladul Mubaraki rahmatullahi wa haddathani mu ne te nettali nañu Mahmud eh, loolu eh, loolu imaam Muslim moo ko wax voilà fii nag da xaabi daa ñëwul eh, kii imaam al-Bukhari moo ko wax na imaam Muslim mooy xaabi indiwu ko fii mais mooy càllale bi taxawal foofu ci Ma'mar da cee am beneen càllale Abdallah ibn Muhammad al-Musnidi waaye jëlee na ko ci beneen sëriñ muy Mahmoud di Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi rahmatullah alayhi génn àddina la 239 rax ñii ne 200 moom nag dañu wute 10 ans am nañu ne non non dund am na 10 ans c'est vrai bu leen ko fàttalee <laughs> 230 non 240 <laughs> rahmatullah alayhi Mahmoud ibn Ghaylan seen sëriñ doon ak ñoom imaam hatta imaamu Tirmidhi rahmatullah ala al-jamii qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq ne nekkal nañu Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn al-Himyari mawlahum al-Yamani as-San'ani yu génn àddina la 211 rahmatullahi alayhi ah qaala mu ne akhbarana Ma'mar léegi kon Ma'mar ñëwaat na mooy kon fii la la bëgg a wax ne la pivot bango ci Ma'mar muy Ma'mar ibn Rashid al-Haddani mi ñu gis léegi rahmatullahi alayhi Zuhri mu jëloo ko ci Muhammad bin la doon wax sànq naan un an avant az-Zuhri yi muy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri yu nekkoon borom xam-xamu jamonoom al-Madani yu génn àddina la cinquante génn àddina la cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi mooy hafizu jamonoom rahmatullahi alayhi an Salim Hmm? moom taalibe la ci saxaaba yi ndax gis na ñoom na Anas ak ñooñ mais ñim gis bariwul an Salim mu jëla ko ci Salim di Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi Abu Umar ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Ubaydillah al-Madani génn na la 105 am na wute tamit ci kañ la génn àddina bu am na ñu ko boole ci fuqaha u ñi nga xam ne ñooy eh, yu ah, saba yu Medina yi am na ñu ko ci boole rahmatullahi alayhi rahma hmm? an abiihi mu jël ko ci baayam di al-Athari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Makki al-Madani saahibu rasulillahi di sahaaba sallallahu alayhi wa sallam di doomi sahaaba radiyallahu ta'ala anhu hmm? annahu qaala léegi nag déglu fii nga gis Imaam An-Nawawi daa jël xadis bi li nga xam ne moo ko jiiteel fii mais xadis bi ginnaaw guddul kon Saalib moo xadis bi jaar na ci Naafi' mais comme que fii Seydina ah, ah, nu mu tudd euh, An-Nawawi da wa an Saalim ibn Abdillah moo tax boobu la ñuy jël sinon eh, du euh, doom ji Saalim kese moo ko jëlee ci moom voilà jaar na tamit ci ku mel ni Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' léegi. kon mu ne kaana ar-rajulu fii xayaati Abdullah ibn Umar mooy wax mu ne kaana nekkoon na ar-rajulu nit ki xayaati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa ra'aa ru'yaa qassahaa ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne de ku nekk ci ñun mooy góor gi bu den daa masoon a ab gént waaw balaa masoon a wolof danaan la bu masoon a gént kese waaw nee nag waraab moo naan wolof danaan la bu doon ne mas naa ku ci géntoon rek xassaha da ko doon dem daal di koy nettali ala rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ngir mu daal di la koy taabiral bu dee wax la sa gént gi li ci nekk ak yooyu nee na nag ba ma gisee nag nit ku ñëw daal bu jullee fajar ba pare la doon doon comme li nga xam ne noonu la feeñe ci yeneen riwaaya yi nee na nag fa taman naytu man nag ma daal di nekk koo xam ne nag dama mébét lool an ara ruya borom bi daal di may wan daal ma gis ak gént ma gént ba bu ko defee fa aqu saha bu ko defee ma nettali ko ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam allah bu defee ma yón ma ma nettali ko yonent bi sallallahu mu wax ma lan la mu ne jamono yooyu nag wa kuntu ghulaman shaban man dama ne woon ab jeune boo xam ne ndaw boo xam ne jeune laa woon wa kuntu ah, mooy ndaw laa woon wa kuntu jamono jooju anaamu fi ma doon fanaan mooy fil masjid ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma nekkee ndaw moo tax ci riwaaye bële bu naafin bi laata may laata may marié voilà mooy taay ma ne foofu nekk ab célibataire nekk azab mooy ab célibat bokk ci célibataire yi uzuba ji boobu man ci jàkka ji laa doon nelaw waaw léegi nag eh, ci jàkka ji moo doon moo doon dortoiram waaw bu guddi jotee ci jàkka ji lay fanaan léegi nag nee na nag bi nga xamante ne loolu laa mébatoon bëgg ko benn guddi nag fara aytu fi naw mi borom bi daal di may xéewale voilà dinañ gis eh, ci yeneen riwaayaat yi insha allah yu naafee dinañ ko tudd mu gën a kii yenn yi dane man ñii damaa wax ak sama bopp ne ah law law kaana <laughs> fii ka xayran la yow yow bu yiw woon ci yow xamoon nga ne moos digga gént comme ni saxaaba yii di génte ah di gis ñu yeneen saa sam di leen wax benn mu ne après nag ma ñaan sama borom benn guddi laata may tëdd ma ne ah borom bi bu dee xam nga ci man yiw daal yal nag ma may daal ma gént loo xamante ne dinaa ko mën a nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu wax ma lan lay tekki comme ni nga xamante ne nii noone la ko euh, suñu mbokk yii di saxaaba yi <laughs> di nag fii nii buñ ñëwaatee fii kon loolu wax nañ koo pare jarul ñu ci ñëwaat ngir tëgg ko wax <laughs> nee na nag fara aytu fi naw mi waaw ma nelaw rek gis ci biir gént gi ci biir nelaw yi ka anna malakay ni comme ñaari malaaka lu ka anna bi nekkul dafa mel ni mooy xam na ko ay malaaka lañ euh, comme ni mu leere ci yeneen riwayat yi nekkul day day day danaan daa mel ni ah non mu ne ñaari malaaka yi ñoo ne ma ciix daal di may jàpp fa dhahaba bi ila naar way jàpp ma moo tax ci yenn riwaay yi nee na ma maa ngi dox seen diggante ñu ngi yor nag ay mbol da yoo xamante ne nii ci weñ la waaw mooy ngan bi mbolda yooyu lañu yor waaw mel ni gourdin yoo xamante ne moom lañu yor nag <laughs> ay bad ay bad bel baseball xaw ma lañ koy waxe ay mbolda yoo xam ne nag ci weñu ngand waaw ñu séq ma nag ma nekk seen diggante nag waaw ñu mu jëmama ilan naar yi fa ida hiya matwiyatun bi ma ñëwee ba ci ba jege safara maa ngi gis mu ngi am benn ping comme ni teen yi di amee ping mooy loolu di ko wër nga xam dañ koy tabax mu wër teen bi waaw parce que Euh, euh, bu ko wëree loolu mooy moom lañ naan wat matwiya waaw ka yil bi'ri comme ni nga xamante ne mooy am na tabax bu wër euh, kii bi safara boo xam ne buñ ko wërale comme ni nga xam ne mooy pingub teen bi wa ila laha qarnaan maa ngi gis ne safara biir foofu teen boobu di biiru safara noonu am na ñaari ci ñaari mooy bant yi ñuy def ci ci côté teen yi xam nga teen yi teenu bawol yeeg tajoor yi xam na ñoom seen nappe phréatique dafa sori mooy ndox ma xam ne daa sori waaw ngan di dañuy def teen bu róyóróyóróyóróyóróyóróyóróy waaw boo xam day gudd yow boo ci sànnee benn benn kii nu mu tudd ab xeer da toog lu yàgg door a dégg mu ne waaw mu leeral na kii sa ba nga ko sànnee ba léegi moom mu ngay door a moom mu ngay euh, door a àggu quoi waaw <laughs> biir nag buñ ko waxee matu biir mooy teen boo xam ne dañ ko wërale sinon xalib bu am ping bu amul xalib lañ koy wooy moo tax xalibu Badr voilà dañ sànni woon ñoom Abu Jahli nag kuffaar yu yéesi wooyule nee na nag euh, euh, man maa ngi gis ne mooy xam nga teen yooyu day am ñaari bant ñu def ci wet gi benn ñaari wet yi ñu jàmm ñu jàkkaaru léegi ñu def benn euh, ab buum wala benn bant boo xam ne mooy nekk ci digg bi moo leen di jokkale ñaari côté yi ca la ñuy def poli bi poli bi nga xamante ne nii ci la ñuy yeew ngir léegi di ci teg euh, euh, comme que teen yi day gudd ah def ci bant bi di ko def ci kii bi kii bi buum gi ak fi nga xam ne baag bi fi muy nekk léegi nag ñu koy yoor di ko xëcc noonu bu demee ba ca biir ba ba bañ gis ne tànk na ñu xëccaat ñuy xëcc di xëcc loolu nag mu ne ñaar yooyu maa ngi gis ñaar yu sayta kii euh, safara am ñaar yu mel noonu quoi moom la naan xarnaani ñaari ñaari béjjén mooy loolu lool la mooy xasabataani yooyu nga xam ne moom mooy nekk ci diggante eh, ñaari teen yu gudd yooyu bu dee nag yenn teen yu gàtt yi moom léeg-léeg doo ci gis loolu waaw gars dañuy sëgg rek yor baaj bu xëccaat loolu taxul ñuy wax mooy yoo moo tax ma ne la teenu bawol <laughs> ndox ma balaa sori waaw léegi nag nee na ma gis safara daal di am loole wa ida fii unaasun qad araftuhum nee na ma ba ma xoolee maa ngi gis ci biir safara ay nit ñoo xam ne xam naa leen am na ci yenn riwaay dana min qurayshin ay nit ñoo xam ne ci quraysh lañ bokk <laughs> xam naa leen ci biir waaw ci biir safara si am ñoo xam ne rek ñu bari ci ñoom ñeneen ñoo xam ne xawma leen waaw ci yeneen riwaay la leerale fii mais fii dana rek alhamdulilah wa ida fiha unaasun qad araftuhum am na ay nit ñoo xam ne séen naa ci biir safara si waaw ñoom moom xam naa leen fa ja'altu aqulu ma janaan la ila a'udhu billahi minan nar waaw ay way maa ngi muslu ci yàlla ci safara way way maa ngi dem daw ci yàlla di làqu ci mu laqal moom mu muccal mu ma musal ma safara xaala nee na loolu mooy ak seeguñu daa daa daa boo boo fële la toll seen gaa yi ak safara ni na mu ne dañuy dox doon fa laqiyanaa malak beneen malaaka daal dañuy daal di dajeeg sama ñaari malaaka yooyu ma siq di ma yóbbu biir <laughs> di ma yóbbu sawara am malaaka buñ dajeel ci yoon bi ma aaxar beneen bu bokk rek ñaar ñi fa qaala lii lam tura mu ne ma bul tiit dara yow moom yow mii bul tiit dara après dem moom tamit am na ci riwaayu naafe yi dane moom itam mu ngi yor benn mbolde boo xamante ne nii ci feer la ci weñ la waaw benn mbolde yooyu nga xamante ne buñ la ko fëggee moom saway nga laali juróom ñaari suuf ñoom malaaka yi <laughs> <laughs> nee mu ne ma malaaka boobu nag romb ñu ne waa yow moom bul tiit dara waaw léegi nag mu yeewu ko nee na ma yeewu bon fii nii loolu la indi ne loolu rek la ko wax waaye riwaaye Naafi' bi foofu leeral na leneen dane eh, eh, eh, dane ko malaaka boobu dane ko bul tiit dara te yow mii sax nit ku baax nga waaye ay bu doon ne di nga innaka rajulun saalih waaw <laughs> ne ko yow mii yow de nit ku baax nga waaw léegi nag ne ko cëy boo doon boo doon boo doon boo doon julli guddi comme li yonent bay saar saab di ko wax après <laughs> ne ko yow mii de nit ku baax nga waaye nag cëy boo doon julli guddi daal di dem léegi rek bon gars yi jotuñ ko dugal ci ak ñu jaar ak moom côté ndejoor quoi léegi nag après kon <laughs> mu yeewu nag <laughs> nee na nag bi ma yeewoo euh, léegi mu ne fa qasastuha li ñu wax sànq lool ci riwaay yeneen yi la nekk nekkul ci bii fa ma daal ah sama gént gi nag bi ma yeewoo xëy ah <laughs> moom daa bëggoon a gént <laughs> gént koo xam ne bu xëyee wax ko yonent bari saa saam comme ni ko ñeneen ñi ne lu tax waxu ko <laughs> waxu ko de mu dem wax ko fa xasastu ala Hafsa mut intermédiaire daal di dem sëram ki nga xam ne moom ñoo bokk ndey ak baay muy sayyidatu Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha li ki nga xam ne mooy eh, eh, soxna ci yonent bari saa saam waxoon nañ ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay voilà mooy mook sayyidna ibn radiyallahu anhuma Zaynab bint Maz'un bi sëru euh, Seydina Usman ak euh, Qudaama ibna Maz'un moom mooy seen yaay léegi nag radiyallahu anil jami ñoom ñëpp ay saxaaba lañ léegi euh, kii bi nga xamante ne nee na wax naa ko nag Hafsa sama sœur bi te dati soxna ci yonent bay saa fa qassatha Hafsatu ala rasulillah sayyidatu Hafsa daal di koy nettali ndawal yàlla li saa salaam ba léegi nag nañ yow hadis bi li imaamu Nawawi indi ba léegi ñëwul man la fay bu yàqante sax <laughs> man ñu ngi ñëw <laughs> gis nga de moo tax taxriij bokk na ci li tax mu am solo xam nga ne lii lépp bu ñu ñëwoon fee rek mooy du ñu koon am njariñ yi léegi mu ne fa qassataha Hafsatu sayyidatu Hafsa daal li koy nettali ala rasulillah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa booba nag ay ni'ma ar-rajulu Abdullah ni'ma ar-rajulu Abdullahi law kaana yusalli min al-layl waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag wax fa boobu ne ni'ma ar-rajul ëskay mooy lii nga xamante ne moom la imaam Nawawi indi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala ni'ma ar-rajulu Abdullah law kaana yusalli min al waaw mu ne ni'ma askay aka baax ar-rajulu ga Abdullah di Abdullah ibn Umar law kaana cëy bu nekkoon yusalli doon julli min al-layli ci guddi gi am lu mu ciy jël ci guddi di ci di ko consacrer ngir boroomam di ci julli fa kaana léegi nag mu ne fa kaana Abdullah loolu moo tax Abdullah ibn Umar di nekkoon na laa yanaamu doonu loon nelaw minal layli ci guddi ginnaaw loolu illaa qalila lu dul lu néew kon nag mu ngi nii nii la ko al imaamu al Bukhari indi bon jalaalaale nañ yeneen yi léegi moo tax xam naa yooyu duñ ci dëkkaat léegi nag ñu ñëw xool al imaamu Abul Husayn Muslim nan la ko indi al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi ala al-jami' mu ngi ko ni kitaabu fadaa'il as-sahaabati radiyallahu anhum buntu bi nga xam ne moom la surah yi leen surah yi def baabu min fadaa'il Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa mu ne haddathanaa Ishaaq ibn Ibrahim wa Abd ibn Humayd wal lafzu li Abd al-imaam Muslim mu ne haddathanaa nettali nañu Ishaaq ibn Ibrahim Ishaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib rahimahullah muy Abu Yaqub si woon Ishaq ibn Rahawiya génn àddina gane àddina la 161 ki wute bu ci am génn àddina la 237 rahmatullahi alayhi nekkoon an-Naysaburi xaritu imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi wa Abd ibn Humayd ak ma beneen sëriñ Abd ibn Humayd ibn Nasr rahmatullahi alayhi moom mu ngi gane àddina la 170 génn àddina la 249 rahmatullahi alayhi wal lafdu li abd mu ne kaddu yi muy indi fii nag Abd ibn Humayd la ñeel muy abd qaala mu ne sama ñaari sëriñ nee na axbarana nettali nañu Abdurrazzaq gis nañ ko sànq ci riwaaya bi Ibn Hammam rahmatullahi alayhi moom mm, gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent onze gane addina la 126 rahmatullahi alayhi an ma qaala mu ne akhbarana Ma'mar gis nañ ko sànq an Zuhri gis nañ ko sànq an Salim gis nañ ko sànq an Ibn Umar radiyallahu anil jami' gis nañ ko sànq annahu qaala kaana ar-rajulu fii hayaati nabi sallallahu alayhi wa sallam idhaa ra'aa ru'yaa qassahaa 'alaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatamannaytu an araa ru'yaa aqussuhaa 'alaa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kuntu ghulaaman shaabban 'azabaa mu ngoog te boobu jeune laa woon boo xam ne ab célibataire laa woon wa kuntu anaamu fil masjidi ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam te dama doon fanaan jamono jooju jamono yeneen saa sam ci jàkka ji du jamonoom jëbde moo tax bu leeral ko ci yële ne mooy ba ma newee célibataire laata may marié wu fa ra'aytu léegi fii nawmika anna malakayni axadaani fa dhahaba bi ila an-naar fa idha hiya matwiyatun ka tayil bi'r wa idha laha qarnaani ka qarnayil bi'r fa ida fiha nasun qad araftuhum fa ja'altu aqul a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar lii da koo wax ci ñetti yoon ay maa ngi muslu waay ci yàlla ci safara maa ngi muslu ci yàlla ci safara maa ngi muslu ci yàlla ci safara fa laqiyahuma malakun beneen malaaka dajeek ñaari malaaka yi di may góndir di ma yóbbu <laughs> sawara fa qaala lii mu ne ma lam tura yow mi moom bul am dara looy ragal fa qasastuhu ma yeewoo may netta ko ala Hafsa fa qassatha Hafsatu radiyallahu anha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ni'ma ar-rajulu Abdullah law kaana yusalli min al-layl qaala Saalimun lii la imaamu Nawawi indi kàddu yi waaw warax mu ne fa eh, qaala Saalim fa kaana Abdullah ba'da dhaalika eh, laa yanaamu min al-layli illaa qaliilaa kon xadis suñu xadis yaa ngi nii kon gis nga walillahi alhamdu wal minna bon xadiisu yële jarul ñu koy jël yi nga xamante ne ñoo jaar ci Naafi' mu ngi noonu le kon loolu lu ama am solo la wallahu taala ala léegi ah. Ah, ah, ah ginnaaw loolu mooy ana xadiis bi nan lañ ci ban nan lañ ciy jànge ana njàngat bi lëkkaale bi nga xam ne ginnaaw njàngat bu njëkk bi bi nga xam ne moom la am ak bunt bi dañ naan lëkkaale ak suñu bunt bi mooy eh, ci gis nañ ci riwaaye yenn yi da ne malaaka bi moo ko ne ni'mar rajul waaw ne ko yow mii ba ba pare ne ko innaka rajulun salih yow mii de góor gi bu baax waaw kon mooy dañ ciy xame ngëneelu eh, taxaw guddi kuy taxaw guddi loolu day wane ne kooku nit ku baax la waaw parce que lu tax moom baax na waaye da dane ko law cay mu doon ne doon nga taxaw tey loolu yeneen saa saa moom la waxat inna abdallahi abdallah da rajulun salih góor la gu baax law cay mu doon ne nekkoon na di taxaw guddi kon loolu ñu xamee ci ne kon taxaw guddi di julli guddi loolu firnde la guy firndeel que nit ku baax la kon loolu ngënee lu taxaw guddi waaye it day nekk loo xamante ne bokk na ci ngëneel yi liñ ciy jàng mooy kon julli guddi day tax nga sori sa wara waaw parce que Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam mooy waxuma la nga dugg ko de mais da nga fay sori moom li ko dal noonu nga xam ne mooy conduire nañ ko ba ko yóbbu sawara mais ñu ne mu daje malaaka bu ne ko non non yow bul tiit dara yow nit ku baax nga léegi ñu yóbbu ko ci wakate ndejoor bi ci saa si après léegi kon loolu mooy bu doon fekkoon ne day julli guddi mooy loolu sax doonu ko ci woon dal waaw mooy jege sawara ci boppam du la jege doo ko jege te du la jege loolu bokk ci ngënee li nga xamante ne moo am ci li nga xamante ne mooy eh, eh, li nga xamante ne mooy eh, ci julli guddi te tamit dañ ciy xamee ci beneen ngëneel mooy ne kuy julli guddi yow doo am looti waaw <coughs> ndax lu tax mu ne ko yow bul tiit malaaka bi yow eh, eh, yow bul tiit dara te loolu mooy laata mooy def julli guddi moo tax mu ne ko yow ku baax nga boo doon julli guddi nag mooy kon yow yii nii yëpp sax façon tiitaange bii nga xos am mooy bi ko malaaka yi di yóbbu mu naan a'udhu billahi minan ya a'udhu billahi minan ah, <laughs> maa ngi maa ngi muslu ci yàlla ci sawara maa ngi muslu ci yàlla ci sawara loolu booy julli guddi loolu sax doo ko am waaw mooy li ñu waxoon sànq safara da lay sori nga sori ko allahu akbar kon ngëneel yi te yeneen tibaay saa saam ne ni'ma waaw ni'ma askay ni'ma ka baax ar rajul kon képp koo xam ne day julli guddi xamal ne yow yellu na moos ñu wax li yeneen tibaay saa saam wax ni'ma askay waaw ar góor googee nga xam ne daa bokk ci ñuy taxawal guddi di taxaw di jaamu lenn ci guddi gi seen boroom kon lëkkaale bango ñu gis ci tamit leneen luñ ciy jànge mooy sahaaba yi radiyallahu anhum euh, ni nga xam ne noonu lañuy bëgg woon yiw waaw xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam képp kuy firi gént moom mooy moom moom moom mooy ndayu firi gént waaw waaw yonent yi alayhi salaatu salaam moo taxoon yuusufu ayyuha siddiq waaw mbokkam ya waxoon ko ca prison ba ca ndungu siin ngañ ne ne ko yuusufu ay sayyidina yuusuf alayhi salaatu wassalaam waaw ne ko ayyuha siddiq yow mi nga xamante ne yaay siddiq bu mag bi waaw dëggu ak sa borom dëggook nit ñi waaw daraja ju kawe boo bële ah kon aftinaa kon allahu akbar fi sab'i baqaratin simaanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaafun wa sab'i sumbulaatin xudrin wa uxara yaabisaat la'allii arji'u ila an-naas la'allahum ya'lamuun waaw mooy waajur cuur kon mooy yonent yi alayhimu salaam ñooy ndayu firi gént waaw alayhimu salaatu wassalaam rawatina seen sang sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon saxaaba yi doon xemmeem dañ ciy gis lool tamit que ne xemmeem géntul boo gisee koo xam ne ku mën a firi gént la ku ku koo xam ne léppam boroomam la tabaaraka wa nga xemmeem di gént mu la koy firil loolu lu baax la sinon saxaaba yi doonuñu woon euh, def loolu ku ci am rek ba pare Seydina Ibn Umar di ko di ko di ko xemmem voilà xemmem waaw saxaaba yi nga am ne ku ci géntoon yenn léeg-léeg dañ doon julli fajar ba pare yonent way saa saa am bu kenn waxul moom moo leen doon laaj ne leen ndax am na ku génn ku gis dara ku gént bi waaw waaw loolu dafa am solo mais foog nga man ko de waaw firi gént moom si foog nga nekk siddiq comme li <laughs> waa ji wax noonu Yuusuf ayo Siddiq wala nga jege ko waaw ñooñu ñoo mën a firi gént sinon ay nekk fi moom euh, di jàpp ne yow man ngaa firi gént euh, loolu taxawoon nañ ci bu baax ci bunt yi nga xam ne moom la ko imam daal di woon consacré euh, loolu walilah alhamdu wal minna ak li nga xam ne moom la ci Cheikh Mawlaaya Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi radiyallahu ta'ala anhu doon wax ci al-Ibriz hmm, bu doo taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti radiyallahu anhuma loolu taxoon nañ ci bu baax jarul ñu ciy ñëwaat waaw ku ci bëgg dara dañ koy delluwaat insha allahu ta'ala kon loolu tamit dañ ko ciy jànge leneen luñ ciy jànge mooy ginnaaw mébët euh, gént lu baax wala gént dara ka ko mën a firi bu ko defee mu leer na le moom lam lay wax lii moom mooy lii la quoi <laughs> waaw yonent bari saa eh, bu doon ne baaxul du leen ko woon laaj waaye it buñ doon lii doon ne leen déedéet léegi mu am beneen affaire <coughs> eh, mais loolu mooy xaq yonent bari saa saam parce que buntu gént daa nekk buntu boo xam ne buntu la boo xam ne bu bu bu jafe la waxoon nañ la sax ne la euh, bi ñuy gis ci wàll woowu lii Cheikh Ahmad euh, ibnul Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu doon wax ni sëriñam bi pourtant toppoon na ko ci lu bëree baree baree bëri bugg ko woon di tontu ci yooyu waaw nee na may topp léeg-léeg rek ma kiiwaat rek ba ni mu may tontool yi te sax bi may tontu xaw see nekk à l'aise noonu parce que mbir mi daa nekk loo xamante ne euh, moom euh, Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Darbar chérif marocain bi di turandoo maam Abdou bi ko Abdul Aziz si ibn Malik radiyallahu taala anhuma mooy eh, loolu lii mooy ci xaq yonent way saa saa même pour keneen nekkul ne da ngay ubbi say antenne ay gars yi ñëw leen comme niñ koy gise ah loolu en tout cas <laughs> eh, ñi ko xam dëgg dëgg dëgg ñemewuñu ko noonu waaw ñemewuñu ko noonu ndax parce que dafa nekk lu compliqué compliqué xam nga foofu doon na wax boo fàttale ko euh, Cheikh Chérif Abdul Abdul Aziz radiyallahu taala anhu doon na wax ne eh, mooy gént baat ke daa am paramètres yu bari ay mbir yu bari lum laaj ba looloo tax mooy nga xam ko ci nit ki <coughs> d'abord mooy lan lay liggéey ab liggéeyam xeer faam fan la dëkk nan lay kiiwee yooyu yëpp dafa soxla yo ay paramètres la yoo xam dafa am solo ci nga mën a firi gént nit ki ba moo la wax nit ki moo tax nit ñi mën nañoo géntandoo même même benn gént yow firi yi benn du ci bokk te même chose lañ gis waaw xam nga loolu bu ma toogee sama télé wala sama rajo kese waa ji woote wax lii man xamaluma ko dara maa ngi koy dóor a dégg tey xamaluma ko dara léegi ma ñëw ne ko firi gi gént gi dii la te nekk Tamba moom dégg lool jàpp ne ah moom de lu mel nii la gént kon lii la ñu ne euh, affaire bi mu nekk loo xam ne euh, moo tax buntu la daal boo xamante ne nii bu bu bu euh, jaru la di dugg la ndax xam-xam la boo xam ne du la du nii la waaw du xam-xam booy sàkku ciy téere waaw lenn yi man nga def yenn euh, euh, relation wala lii ak lii ak lii ak lii comme ni mu saxee ci alquran wala ci sunnaay yonent balay saa saa mais xataa loolu mooy relation boobu rek nga mën a def est que dogu ne lii la loolu lu jara lu lu lu jafee wax la fekk yow nekkoo koo xam ne borom bi dala cee ubbil vraiment alhamdulilah nga bokk ci siddiqiyuuna yi walla ñi nga xam ne jege nañ ko alhamdulilah te borom bi may leen mooy xam-xamu firi gént loolu lu jara bàyyi xel la nañ ci bàyyi xel ci suñu doomu jamono voilà yenn yi moom bu ci euh, dugal sa bopp bu dee ne mbir yi leerul ci yow bu leeree ci yow nag borom bi may la ko loolu tamit kenn neewu la yow mimu leer ci yow te xam ko noppil non kuy wax la Ibn Mas'ud waxoon na wax li mu xam loo xamul nga ne allahu alam waaw waaw <laughs> waaw ndax bokk na ci <coughs> fëkkoog nit ki mooy mu wax li mu xamul ne xaw ma mu ngi doon kon loolu daa am solo wallahu taala <coughs> alam bokk na leen liñ ci jàng mooy eh, eh, ibnu umar eh, weg bu mag gi mu xam ne moom la wegoon yonent bare sarsam ba li mu mébatoon ne bu te lool mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ne bu ko géntee gis ko dina ko wax comme ça comme mu ko comme ñëpp léegi loolu ba ko dalee mais comme gént gi daa xaw a raglu ndax safara lañ ko doon yóbbu même bu dee ne malaaka ma beneen malaakam mi nee na ko bul tiit ah waaye daal mu xam ne lii daal sa <laughs> lii moom raglu na quoi voilà tax ah xëy ah, bëggoog ni ñu euh, respectabilité bu rëy ak fi ñu wege woon yonent bay am tax demul waxu ko direct waaw mais mu dem wax ko sëram loolu dañ ci xam ne mooy laaj euh, dafa am am na ay wàll yu bari yu nit ki mën a laaj waaw parce que bi loolu façon laaj la mooy sama gént gi mooy laaj bi mooy nan la koy firee mais bi nga xamante ne xam na ne dem direct defu ko manu ko wala am na lu ko tax manu ko mu dem wax ko koo xamante ne xam na ne bu ko waxee moom muy sëram di soxna ci yonent bi sallallahu alayhi dina ko mën a yegg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw te loolu sunna la woon yoo xam ne saxaaba yi dañ ko doon def waxoon nañ la Seydina Ali radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la waxoon ne man kuntu rajulun rajulan madda daa dama ne woon góor goo xam ne xadiis ba mun saxiix yi koo xam ne dama bari woon lu ma doon gis li nga xam ne mooy euh, maziw waaw léegi nag bon ma ma ma ma am kersa dem di laaj lool yonent bay saa saam ndax euh, doomam di xam ne li makaanati nati yi indi voilà doomam muy Sayyidu Fatima mi ñu gisoon seen hadith Sayyidina Ali bi weesu radiyallahu ta'ala anhum léegi bon loolu tax daal hmm, ma am kersa daal dem naan yonent bi saa saam bon yonent saa salaam nangam ak nangam léegi fa amartul miqdaada ma daal di digal al miqdaad ibn Amr Eh, radiyallahu anhum léegi nag ngir mu dem laajal ma yonent saa mu ngi noonu mais toog yow laajoo laajoo du tout alors que mbir moo xam ne loo war a xam la wala loo bëgg a xam la loolu doo bokkul ci xel mooy am nga intermédiaire seetal keneen léegi euh, bu dee ay lettres yoo mën a bind wala bàyyi message boo xam ne anonyme la voilà yor nga numéro bi waaye comme que bon am nga kersa ci yooyu nga daal di cacher numéro bi nga def woote boo xam ne du sonné lam nga am na. man nag xaw ma lañ koy defee nga xam ne da ngay woote direct mooy répondeur ngay tomber après bàyyil message léegi nga ba ba fekk nga caché sa numéro bu ko moom dina ko dégg ne ah tey de jataay bi incha allah damaa bëggoon euh, diw euh, bu bu dee masala sàngam de nangam ak nàngam man nga ñu cee leeral ci biir euh, ci jotaayu dimanche bi wala samedi bi wala biig wala guddi wala yu mel noonu loolu wala guddi loolu nga wax bu ko defee. wala nga jaar par des lettres voilà waaw yoo xam ne moom ngay bind anonymement déposer ko ko boîte aux lettres wala bureau wala yu mel noonu voilà yooyu yëpp daa nekk ay ay kii wala nga jaar ci sa mbokku taalibe keneen mu laajal la wala laaj bu innocent wala bu ñuy bind bu dee ay feuille la ñuy bind laaj yi kenn du bind tur ñu bind waaw laaj yi après buñ ja bu defee dars ba pare buy jeexal dina am vingt minutes wala dix minutes yoo xam da koy consacrer tontu laaj yi waaw yow bind sa laaj foofu bu ko defee kiy liir laaj yi day liir rek waaw yow ñépp eh, kenn du xam ne diw mii moo laaj wala dia kon loolu daa am solo mooy ibnu Umar radiyallahu anhuma lii mu def jaar ci sërëm voilà kon loolu mooy eh, intermédiaire ci lu baax daa am solo waaye bokk na leneen loo xam ne moom lañ ciy jànge mooy saxaaba yi radiyallahu anhum eh, bu leen yonent bari saa saa masoon wax xam nga neewu ko demal del julli guddi waaw digal ko yow Hafsa nee ko nay julli guddi ay inna ibna eh, ni'ma ar-rajul eskay góor googee eh, Abdullah waaw ay bu doon ne dina julli guddi loolu rek doy na ci ñoom buñ déggee lu mel ne feneen tubaab saa saam dañuy saxook loolee mu leen injonction waaw junju leen loolu la ñuy nekk ba ni ñu génne àddina moo tax Seydina Ibn Umar Seydina Abdal Salim ne fa kaana Ibn Umar ba'da zalik ginnaaw loolu doonul woon nelaw ci guddi yi lu dul néew mooy dina fexe bu guddi gi nu man di demee. dina fexe am loo xam ne moom dina ko naafile digganteem ak boroomam ndax li ko yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi wax loolu nag eh, lii mooy li nga xam ne mooy péché léegi ci suñu biir ñun waaw waaw mooy eh, sëriñ si boroom xam-xam yi eh, dañuy jàngale di yoo mais dara waaw ay <laughs> saxaaba yi radiyallahu dañ ko doon def xanaa xamoo Seydina Ali radiyallahu anhu loolu mu doon wax noonu mooy jamono jooju la mais Seydina Ali après <laughs> julli guddi da ci dëkkoon voilà bu <laughs> foog ne boobu mooy jamono <laughs> jooju yenn saa saa ñu woon dinañ yeeg bu comme bi weesu mu naan ko ah borom bi de bu soobee bu ñu bëggee an yamaasanaa rek maasanaa waaw bu bëggee daal yeeñu bu ko defee ñu jullil ko rek dina ko def loolu mooy jamono jooju mais après Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi voilà mooy xaal bi mu nee woon rek la wax daa franc voilà loolu mooy franchise waaw nekk koo xam ne da ngay wax dëgg te yàlla tax voilà mooy ah yeneen saa salaam jamono mooy instant yi nii moom <laughs> jafe na ci ñoom ñu jóg di julli waaye tekkiwul ne moom noonu la génne àddina que ne julli ji da doon raatale noonu du du ci def dara <laughs> voilà kon loolu lu am solo la. waaye bokk na leneen luñ ciy jànge tamit mooy euh, euh, euh, lii nga xamante ne mooy kon sawara dañuy xam ne kon sawara nit. Euh, borom bi sutura daa am waaw mooy ibnu umar radiyallahu anhu ñamu ne gis na leen ci biir neewul leen moo tax imaam al-Hafiz naan gisuma nag ci benn ci riwaayaat yi mu tudd ñan la waaw sutura daa baax ay nekk fi neewul ne ah man ñi ma gis ci biir safara ràññee leen ci Quraysh mooy diw ak diw ak diw ak diw déedéet waaw loolu dafa am solo li am solo lool du loolu moo am solo quoi waaw waaw li am solo daal mooy information am na ñu ma gis ñu ma xam kanta nekk fi di di tur ah ñoom diw ñoom diw déedéet sa waay am na ñoo xam ne ñoom dañuy gént jàpp ne seen gént gi mooy alquran boo xamante ne bu yàlla wàcc la waaw jàpp ne mbir yi nii lay demee te gisoon nañ yoneen saa sallam li mu waxoon ak médicament yi mu joxe woon nga war ko fajoo boo gisee gént goo xam ne daf la tiitloo wala gént goo xam ne gu baaxul la voilà mais jàpp yey gént yu la yoo xamante ne nii eh, moo tax yeneen saa sala waxoon ko waaja <laughs> bu ngeen génte de fowey saytaane yi bu leen ñëw di ko nettali waaw waaye yeneen saa sala waaja di wéy man de damaa gént ñu dagg sama bopp ma topp ci di ko dàq ci mu ne bu leen di nettali fowi seytaane yi mu leen di fowe voilà kon yooyu nga bëgg yow xoolal yeneen saa sam boo xuloon koog loolu manoon na nekk eh, mu tëj ak dundam boppam dundam dootul neex parce que gént na dara yàlla xam na ne am na nit ñoo xam ne noonu lañ mel li yàq seenu dund boo leen gisee nii ay mort vivant lañu mooy ñu ngi nii ak nit ñi de mais daanaka newatu fi waaye ci xalaat kese la ne te dara tegu ko duyul ay gént yu muy gént mu jàpp ne àddina bi àddinaam yàqu na parce que gént yu ñàng yi mu gis alors que bu xamoon li yonent bi alayhi saa wax te ñu gisoon ko ci bunt yooyu newuñ fi di ko répété waat ku ko soxla nga delluwaat fa ni nga xam ne noonu ngay faje loolu nga def ko mu faju nga jàll dund sa dund ko wax ñoo xam ne ñëpp seen àddina yëpp ay manaamaat ay gént kese lañ jàpp ne walla ñoom daal fii mu ne comme ay anbiya u lañ alayhimu salaatu wassalaam yoo xam ne lépp luy gis noonu la demee affaire bi du loolu sawaay dundal sa dund laa wax musul ci yàlla ci gént gu bon gi ak def procédure yooyu saa sala waxoon nga dund boo fi da ngay dee léegi de te doo defagul li la yàlla digal nga kale nag oto bu comme oto bu pan dootoo avancer dootoo reculer te ku avancer wul di nga reculer ndax gars yi dañ raw poussière yàq yépp fekk na fa waaw yooyu il faut avancer quoi waaw gis nga Ibn Umar ci biir gi ne wa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan dañ ci gis ne nit bu géntee lu jafe lu metti na ñaan borom bi musal ko ci loolee comme niñ ko waxe woon wallahu ta'ala a a'lam kon eh, mu ngi noon kon julli guddi am na solo kon nag ci kaw noon la ñuy ni nii léegi ñu teg ci beneen xadis bi beneen xadis bi moom gisoon nañu ko ba pare hmm? muy xadis mille cent trois mu ne waan abdillahi ibni amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa yaa abdallahi laa takun misla fulaan kaana yaquumu allayla fataraka qiyaama allayl muttafaqun alayhi mu indi xadis bii nga xam ne jotoon na fi romb mu ne wa an abdillah kii nag beneen abdillah la ibn amr ibn al-aas muy abdallah di doomi amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala mooy saxaaba la di doomi saxaaba <coughs> kene moom nee na mu ne qaala daa wax rasulullahi ndawal yàlla li saa sallam daf ma wax man abdallah ibn amr ki génn moo ne abdallah ibn umar ki abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne yenent bi alei yàlla li dane ma ya abdallah dane ma yow abdallah la takun misla fulaan bul mel ni diwan ah. non di moom bu ko jël modèle bu ko def royukaay mel ni moom waaw ndax kaana nekkoon na koo xam ne yaqumu doon taxaw allay la da doon taxaw di julli guddi fa taraka mu bàyyi qiyaamal layli léegi ba ko dootu ko defati bul mel ni kooku waaw kooku moom bul mel ni moom bu ko jàppe modèle waaw kay mu ne xadis bi muttafaqun alayhi xadis la boo xam ne al imaamu al buxaari ak al muslim abul xusayni rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo xadis bi comme niñ la ko waxe léegi xadis la boo xam ne jàlloon nañu daal di woon koy gis ñaari yoon sax waaw xadis bi moom dafa jàll ñaari lañu lañ ko gis waaw allahu akbar gisoon nañ ko ci eh, eh, hadith numéro cent cinquante sept ak six cent quatre vingt douze waaw foofu lañ ko biñ ko njëkkee gis mooy cent cinquante sept lañu ko njëkk a gis muy hadith bi nga xamante ne nii non cent cinquante quatre cent cinquante quatre voilà mooy eh, chapitre quinze babun fil muhafazati ala al a'mal buntu bi doon wax ci wattu boo nekkee ci jëf nga koy wattu bi ci nekk sax ci bu baax ngir yàlla muy wana wona Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala qaala lii rasulullah boobu dana qaala lii moom dawal yàlla saa sam wax ya Abdallah la takun misla fulan kaana yaqumu al-layla fa taraka qiyaama al-layl te foofu waxoon nañ la dina ñëwaat gisoon nañ ko ci chapitre 87 babul amri bil muhafazati ala ma ataadahu min al xayr nga xam ne moom ba la niroo voilà mooy buntu bii wax euh, digle ñu digle ngay wattu di conserver say acquis yi nga xam ne moom nga miin doon ko def ci lu baax nga bañ koo baax foofu la ko indi woon 692 tam indiwaatoon nañ ko waxoon nañ la na la dina ñëwaat kon ñëwaat na léegi lëkkaale mag buntu bi mooy kon loolu kon lépp lees ci waroon a wax waxoon nañ ko foofee léegi lëkkaale mag suñu bunt bi mooy lan mooy gëneelu lu guddi waaw waa ji dafa newoon ci lu baax mu bako yonent bay saa saam ba mu ko yëgee mu ne Abdallah ibn Umar kanta ah, ibn Amr ibn al-As kanta bul mel ni diw te yonent saa salaam bu nee bul mel ni diw mooy loolu kooku lam nekk nekkul lu lu lu gërëm voilà lu tax parce daa ne woon ci lu baax ndeysaan muy taxaw guddi di julli guddi jekk rek lesetu defatu ko waaw comme quoi mooy julli guddi kon xéewal gu baax gi ci nekk ba boo ci newee boo ci bu la ci yàlla ma see xasee xiirtal na nga ko bu àddina neex nga mucc ba nga bakku ndax kat gu boobaa waxu yonent ba lay saar saar bii day da lay tiim de laa takut misla fulaan ah, te ngaa bañ a mel ni diw ma ko defoon waaw kaana yaqumu nekkoon na doon taxaw ci guddi gi de di julli léegi nag mu daal di koy ba waaw ba na ko waaw kon loolu lu ama am solo la mooy lëkkaale bi kon ngëneelu julli guddi daa am solo lool ba képp ku ko bàyyi jar na ta assuf nga nekk koo xam ne mbir mi dina la xaw a ab loo yëg sa xol ngir moom quoi waaw ndeysaan waaw kii de yiw newoon na ci yiw waaye ba yiw waaw ndax loolu régression la tudd waaw mooy waaj mooy dellu gannaaw ci mbaax alors que déedéet nit ki daa war di avancer waaw fa firru ila waaye borom bi waxul reculer leen <laughs> waaw dem leen eh, eh, ca eh, gannaaw déedéet avancer nañ kon nag